fi lbaabi saamini wa sittiin ba'da al-mi'a wa an abi qataadata radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa kaana fi safarin fa'arrasa bilaylin ittaja'a fa'arrasa bilaylin ittaja'a alaa yamiinihi wa idaa carrasa qubayla subhi nasaba diraacahu wa wadaca ra'sahu calaa kaffayhi rawaahu muslimun rahimahu llaahu tacaala qaala al-culamaa'u rahmatullaahi calayhim innamaa nasaba diraacahu li-allaa yastaghriqa fi nnawmi fatafuutahu salaatu subhi fatafuuta salaatu subhi an waqtihaa aw an awwali waqtihaa kon al imaam al xaafizu an-Nawawi rahimahullah muy ñëwal ci xadis bi ñu nekk ci garab chapitre numéro ci tool bi 168 baabu aadaabi sayri wan-nuzuuli wal-madiid ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiis bu ci njëkk ci buntu bi ci chapitre bi mu doon neuf cent soixante-deux mu doon an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida saafartum fi lxisbi fa aatu l ibila xadaha min al ard tey nag walillahi alhamdu walminna ñu war a jël xadiis bi ci tegu muy xadiis neuf cent soixante-trois mu ne wa an abi qataadata mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam ak ni mu siiwee woon mooy abu qataada radiyallahu anhu annahu mu ne nee kaana rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na idaa kaana bu ma soon nekk fii safarin ci tukki fa arrasa bi laylin mu def escale wàcc def alt ngir noppale ci guddi gi id pajaada doon nelaw ala yaminihi ci wàllu ndejooram wa ida arrasa bu dee nag dafa def alt wàcc ci guddi gi ci voyage bi mu nekk qubayla subhi laata jullit suba di jot nim doon tëdd mooy nasaba ziraahu waaw mooy da samp li nga xam ne mooy xasabam mooy loxoom wa wadaa ra'sahu ala kaffihi daal di jël loxoom teg ko ci li nga xam ne mooy ci tenqam mu ne xadiis bi da rawaahu soloo na ko muslimun muy al imaamu muslim abul abul Husayn muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhi al imaamu Nawawi mu ne qaala al ulamaa mu ne qaala al ulama boroom xam-xam yi nee nañ rahmatullahi alayhim innama nasaba ziraahu boo gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di samp xasaba mooy loxoom comme booy suunu voilà booy suunu akudéwu suunu teg sa loxo def nii voilà boo gisee mu samp xasabam ba pare jël bopp bi teg ko ci tenq bi di tëdd noonu li allah da doon bañ yastaghriqa daal di xóot fi naw mi ci nelaw bu ko defee fa mu daal di koy faat daal di koy rëcc salaatu subhi jullit suba an ba waxtoom jeex muy door a yeewu ndax boo xóotee sonn guddi gi yée bàyyi ba subay waaja jot nga nelawee nelaw yoo xam ne moom defoo comme façon yoo xam ne dangay ngay teel a yeewu wala lu la yee boo mayewul bala ngaa yeewu julli weesu aw wala boog da doon bañ julli ji faat ko ba waxtoom génn aw an awwali waqtiha wala da doon bañ julli ji faat ko waaye ci njaal benn waxtoom gënil woowale kon loolu la al imam daal di indi rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy xadiis bi kan moo ko soloo ñu ne la xadis bii de cosaanu xadis bii mu ngi saxiixayni waaye bu dee nii mu ko wax indi kaddu yi moom imaamu Ahmad ibn Muhammad moo ko moo ci jiitu woon taalibeem bi daal imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullahi ala al-jami' al-imaam Muslim mu ngi ko indi kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat baabu qadaa'i as-salaati al-faa'ita wa istihbaabi ta'jiili qadaa'ihaa foofu la ko ni hmm? buntu kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat téereb jàkka yi ak bërëbu jullikaay yi bunt bi nga xam ne moom la suraax yi def fay li nga xam ne mooy julli ji la faat ak tamit gaaw bu ñu sopp nga gaaw def ko boo koy fay mu ne xaddathana ishaq ibnu ibrahim mu ne nettali nañu suñu sëriñ di ishaq ibnu ibrahim di ishaq ibnu ibrahim am maxlad ibnu ibrahim siyo woon ci Ishaq ibn Rahawiya Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi xaritu Imam Ahmad rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne axbarana mu ne xabaara nañu Sulaymaan ibn Harb mu ne ki nettal mooy Sulaymaan ibn Harb di Sulaymaan ibn Harb ibn Bajil al-Azdi al-Washihi Abu Ayyub al-Basri al-qaadi juge la woon rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana mu ne nettali nañu Hammaad ibn Salama ki ñu nettali mooy Hammad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama rahimahullahu ta'ala mooy asbatu man rawa an Thabit Hammad ibn Salama loolu kon mu ngi noonu léegi moom an Humaydin Hammad ibn Salama jële ko ci Humayd di Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil al-Basri mooy Humayd at-Tawil la siiwee Abu Ubayd ñii ne Abu uh, Ubayd Abu Ubayd si woon Humayd at-Tawil Humayd ibn Abi Humayd at-Tawil hmm? ñii ne baayam Tiir la tuddoon ñii ne Tiirawayh <laughs> ñii ne Zaada Zaadawayh ah? ah ñii ne Tarxaan ñii ne Mihraan ñii ne Abdurrahmaan wuute la. Ah, si woon daal ci Humayd ibn Tawil rahmatullahi alayhi an Bakr ibn Abdillah moo ko jëlee ci Bakr ibn Abdillah di Bakr ibn Abdillah ibn Amr ibn Hilal al-Muzani al-Basri al-Mudari rahimahullahu ta'ala al-Basri rahmatullahi alayhi kon Bakr ibn Abdillah al-Muzani rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Rabah moo ko jëlee ci Abdallah ibn Rabah al-Ansaari Abu Xaalid al-Madani dëkkoon fi nga xam ne mooy Basra rahimahullahu ta'ala an Abi Qataada moo ko jëlee Seydina Abu Qataada al-Haaris ibn Rib'i ibn Baldama al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu as-Salami bokkoon ci waa Banu Salima al-Madani nga xam ne moo siiwoon ci faarisu Rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam annahu qaala sayyidina Abu Qatada mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa kaana fii safarin fa arrasa bilaylin ittaja'a ala yamiinihi wa idaa arrasa qubayla as-subhi nasaba diraa'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi voilà nii la ko indee moom al imaamu al haafizu Muslim Abul Husayn kon ginnaaw taxriij bi ana buntu bi hadis bi ban lëkkaale la am ak suñu buntu bi. ñu ne li nga xamante ne nii lëkkaale ci bunt bi nga xam ne mooy baabu aadaabi sayr tegginu tukki wan nuzuli ak li nga xam ne mooy def escale wàcc wal ak fanaan wan naw bi ak nelaw fi safar ci tukki wastihbaabi suraat mooy sopp gu ñu sopp tukki guddi lii dañ ko fiy gis kaana rasulullah kaana nga xam ne day wane li nga xamante ne mooy ad-dawaam wal istimraar loo xam ne dañ ciy yàgg daal di ciy sax mu ne ma soon nekk fii safar fa arrasa mu def alti ngir noppale ko voilà kon tukki guddee ngoog ngëneelu tukki guddi bi lay liñ ci guddi ibtajaa ala yamine kon nelaw ak lan ak nelaw wal mabiiti baabu aadaabi sayri wan nuzuul wal mabiiti wan nawmi fi safar ak nelaw ak fanaan bu bëggoon bu doon ci guddi gi lay bëgg nelaw yonent bi saa salaam ittaja day nelaw comme ni muy nelawee këram mooy ala yaminihi ci ndejooram te loolu moom dañ cee yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg <laughs> ah, moom yaakaar naa ne moom du lees bi laajtewaat eh, dañ cee yàgg ci côté yooyu moo tax eh, moom du loo xam ne lu ñuy dikkaat la hmm? léegi kon mooy day nelawee ci li nga xam ne mooy ndejooram waaye loolu mooy bu dee ne li des ci julli gi mooy ci guddi gi la waaw ci biir guddi gi mooy njaal beenu guddi yu xam lool dañ koy gis njaal beenu guddi gi la def escale la def halte la def pause daal di dallu ngir dallu bu dee loolu moom day tudde keto ndejooram euh, ittaja ala yamine loolu ñu ngi te jànge aad aadaabu an naw mi ah xam nga yoo gisoon nañ ko wal idtija wal idtija yooyu moom taxawoon nañ ci waaw seeni buntu leen imaam daal di woon beral waaw léegi nag kon ginnaaw loolu mooy kon ñaal déenu kon nit ki bu dee day tukki dañ ci jàng bu dee day tukki daal def escale njaal déenu guddi gi boobu mën naa nelawee côté ne joonam waaw ndax bu nelaw yu xóotee yi bu boobaa li des ci fajar gi jot sori waaye wa idaa arrasa qubayla subhi bu dee nag dafa nelaw dafa def pause daal di dal def escale fenn ci yoon bi qubayla laata loo xam ne lu jege la qubayla bokkul ak xab la mooy avant rek qubayla mooy lu jege as-subh suba ah nasaba ziraahu li muy def bu boobaa du tëdde noonu du tëdde nag ni nga xam ne mooy tëdde ndejooram comme ni nga xam ne loolu lay tëdde bu doon këram la ne comme ni mu doon def bu dee jaal beenu guddi gi la ci tukki bi waaw wa wadaa ra'sahu bu pare nag mu jël boppam teg ko ci kaffam ci tenqam xam nga kooku moom nelawam gooyu moom du xóot kooku ku nelawe noonu moom say nelaw du xóot lu tax parce que julli ji nga xam ne léegi mu jot waaw hadis bi nag gisoon nañ ko ci guddaayam waaw gisoon nañu ko ci guddaayam walillahi alhamdu wal minna moo tax ma ne la cosaanu hadis bi en fait cosaanu hadis bi mu ngi saxiixayni waaw te eh, ñun dañ ko gisoon hmm? dañ ko gisoon walillahi alhamdu wal minna mooy hadis numéro sept cent soixante-treize te moom mii moo ko soloo woon <laughs> sauf que li ci hadis boobu imam an-Nawawi rahimahullah baabu istihbaabi kawni saaqil qawmi ah axiruhum shurba waaw mooy gis nga xadis boobu ñu fa gisoon te moom keesee la ko indi woon waaw mu doon chapitre cent cinquante cent cent quinze baabu istihbaabi kawni saaqil qawmi axirahum shurba waaw foofu mu ne woon an abi qataadata hadis 773 an abi qataadata radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala saaqil qawmi aaxiruhum yaani aaxiruhum shurban rawaahu at-Tirmidhi wa qaala hadiisun hasanun sahiih xam nga hadis boobu mañ koy gis waxoon nañ la hadis boobu à vrai dire mu ngi sahihayn surtout nag ki indi lool mooy imaamu Muslim te terme yooyu mu ngi sahih imaamu Muslim mooy bañ àndee guddi googu moo duñ ci ñëwaat. loolu mooy cosaanu xadiis bii nii ñu nekk nii waaw gis nga fële danoon Abu Dawud tam mu ngi woon ci Shaykhaan mu ngi indi Shaykhayni rawatina imaam Muslim moom mooy texte mooy nem deme da ko indi noonu waaw bi Seydina Abu Qatada ne bi ñuy dox ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam am ñu jiitu saxaaba yu bari jiitu ñoom ñu nekk benn group ci ginnaaw ah, yonent salaatu salaam nekkoon ak ñoom te mu a yonent bi alayhi salaam daal di daal di di di waaw nekk ci kaw waruwaay wi gëmmentu yoneen saa salaam di di nelaw <laughs> ñu ngi voyage di dem ci guddi gi eh? nee na yoneen saa salaam di di nelaw ci gëléem gi dem bay waaja daanu <laughs> ma daal koy ma ma ñëw ba jege ko rek daal koy puus ndànk <laughs> mu joyante ko wat nee na mu ñuy demaat ba ci kii maa ngi nekk ci wetam di ko xoolal yoneen saa salaam ci guddi gi ñuy ñuy voyage yooyu saa saa mu xaw a tànjawaat bu baax tànjawaat bay waaja daanu mu ñëwaat puusaat ko ndànk mu ne waaye ñetteel bi moom non boobu moom bu ma ko bàyyi woon moom ci suuf la jëm nee na yooyu saa saa la ma ngi waay mu ngi nelaw bay waaja dem rek mu ñëw rek puus ko bu baax rek mu xaw a mu yeewu <laughs> ne moom li ne ne <laughs> mu ne ma ne ko Abu Qatada mu ne ko mais yow depuis kañ nga nekk di ma di di di <laughs> di di di bañ ma daanu nii di ma di ma puus saa mu ne ko déppi xaw ma ñaata mu ne ko xafizaka allahu kama xafiza nabiyak <laughs> ne ko yal na la yàlla wattu comme ni nga wattoo ab yonentaam <laughs> <laughs> ba pare mu ne ko ana ñun ñi nga yaakaar ne fu fu ñu nekk ba mu doon nettali nit ñi la nga xam ne moom lañ nekk mu ne nit ñi de dañoo xëy ah, gisuñu seenub yonent ñu ngi naan fan la nekk waaw ñenn ñaa ngi naan jiitu na Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar nag nee leen nee nañ leen mu nga ca gannaaw ndax yoneen saa saa du ñu jiitu du ñu bàyyi noonu bam naan in ata'u Aba Bakrin wa Umarin yarshudu nit ñi de buñ déglu Abu Bakar ak Omar dinañu dinañu gindeeku <laughs> voilà hadis boobu la xam nga gisoon nañ ko ci ga ci ci jaatu léegi yaa fay delul foofu kon léegi lépp lu ci nekk ci teqantal ci 773 ci guddoy hadis boobu nag mooy cosaanu hadis voilà xadis boobee képp mooy cosaanu xadis bii nga xam ne moom la fi al imaamu te Abdallah ibn Rabaah mi moo ko nettali woon te ba mu koy nettali mooy ba mu ko nettalee ba pare nee na ci fekk ci mbooloo mi Imraan ibn mu nga fa woon mu ne ma mais yow mu ne ma yow mii di nettali na seetaan li ngay nettali mu ne ko mu ne ko mu ne ko ah <laughs> eh, parce que man mii kat ne ko man mii. bokkoon naa ci convoi boo bële mu ne ko kon nag yow yow mii saxaaba fekke woon ko man dañ ma koo nettali kese waaw yow jën bii see kon nag jëlal nga nettali yow yaa gina yeey seen xadiis mu ne ko yow sax fii nga bokk mu ne ko man ci waa lamsaar laa bokk <laughs> mu ne ko xaddis fa antum a'lamu bi xadiisikum nettalil yéen waa lamsaar yéen a gën a xam seen xadiis léegi imaam euh, euh, ki euh, Imraan ibn Husayn radiyallahu anhu ne radiyallahu anhu maa ne laqad shahidtu tilka laylata wa ma sha'artu anna ahadan hafizahu kama hafiztu mu ne fekk woon guddi googee mais masuma woon a yëg te yaakaaruma woon ne nit takk na xew-xew boobee comme ma ko takki ndekete yoo <laughs> waaw kon hadis boobu te muttafaqun alayhi la cosaan bi hadis boobu nag moom la imaamu Abu Dawud indi fii ci benn ku benn côté bi voilà. moom la indi benn côté bii euh, moom la imaam muslim bokk indi fii moo tax côté bii nii imaam muslim bi wax mooy cosaanu xadiis bee la mooy guddi googu la woon waaw sauf que fii dane kaana daal di koy def euh, ala dawaami loolu mooy tamit mooy defoon na ko ci guddi googee ndax newaloon nañ hmm? waaye euh, mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy saxoon moo tax bu dee ne xadis euh, bii nii kaana bi euh, euh, ida kaana kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ida kaana fi safar fa arrasa bi laylin ittaja ala yamini loolu même bu dee xadis boobu mooy muttafaqun alayhi mooy cosaan bi mais am na yeneen dafa xew xew xew yu bari la moo tax mu ne kaana voilà mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàggoon na koo def loolu moo tax xadis bi ki nga xam ne moo ko soloo mooy imaamu ahmad ak taalibeen bi daal imaamu muslim abul husayn kon lii Euh, mooy xadis boobu la léegi kon jànge nañ ci kon lan mooy an nawm waaw buntu bi lëkkaaleem ak buntu bi mooy kon al mabit wan nawm fi safar ak an nuzul ak wàcc booy tukki nga def escale parce que nent bàyyi saa saam keroog kii bi mooy kaana bi le fait bu dee njaalbeenu guddi gi la day nelaw ak guddeem euh, côté dajooram loolu mooy da doon def escale ngir dallu voilà bu dee nag sax fajar bay door a jot parce que loolu mooy bu dee ne mënuñu tenir parce que hadis boobu Seydina Imran nettali na ko Seydina Abu Hurayra euh, non Seydina kii euh, Zayd ibn Aslam ci imaamu Malik mu ngi ci Muwatta imaamu Malik mursalan waaye euh, ñoom Seydina Abu Qatada yi ñoom ñëpp nettali nañ ko ñeneen yoo xamante ne yonent may saar saam dane woon gaa yi tey dañuy continuer di dox rek ci guddi gi waaw sauf que biñ demee bay waaj a sonn ci la waxoon Seydina Bilal radiyallahu anhu gars ne dañuy dañ ba yoneen saa sallam te ñoo te ñoo dall bo mu ne ah man damay ragal julli bi julli bi fajar gee ngi waaj a jege damay ragal mu faat ñu de léegi kon man yaqla una layla ana kon kan moo ñuy surveiller fajar gi waaw kan mooy koo xam ne ñun bu ñuy nelaw moom du nelaw sinon damay ragal ñu fajar gi ci léegi nag Seydina Bilal ne man <laughs> <laughs> radiyallahu anhu bi ñu tëddee rek Seydina Bilaal nal ñépp di nelaw ñépp di nelaw Seydina Bilaal bàyyi ba fajar gi waaj jege te jege woon na sax pare mu sonn nag ne xaaral ma wéeru ci ga <laughs> wéeru rek départ <laughs> waaw waaw te lool xew-xew yu bari la woon yenn nii Seydina Imraan dana keroog ki njëkk yeewu moom bu dee nettalem dana Seydina Abu Bakar njëkk yeewu après moom mu yeewu Seydina Omar yeewu nee na nag bon ñoom bi ñu yeewoo bo Seydina Abu Bakar ak moom ak ñenn ñu jotoon a yeewu mu ne ñun nag yeneen saa salaam bu doon nelaw du ñu ko yeeku waaw <laughs> bon xam ñun yeewu nañ gis ne fajar gi weesu na ko mais yeewu ñu ko Seydina Omar yeewu gis yeneen saa salaam dañ nelaw gaa yi taxaw gaa yi xam ni def ñeneen ñaa ngi nelaw Seydina Omar di di di takbiir moom. <laughs> allah astax yu bari ba mel saa salaam yeew après mu ne leen nañ leen déplacé wu fii ñu daal di jàpp daal di julli voilà bële nag mooy xew-xew yooyu nettali yooyu moo lay wan bokkul voilà mooy nettali yooyu moo lay wan ki njëkkoon a yeewu sa ngay xame ne kon ki njëkk a yeewu loolu lay wane euh, bokkul ak yenn yi quoi hmm. léegi kon loolu lu am am solo <laughs> ah. kon loolu xamatina solo hmm? léegi nag bu ñu delloo ah kon euh, lëkkaale gis na noppaleku ci guddi booy tukki guddi d'abord waaw ah, baabu aadaabi sayri ak assura voilà mooy wastihbaabu assura tukki guddi parce que loolu guddi la woon waaye nelaw boo sonnee nga nelaw sonn gi nag mën na nekk njaal benn guddi gi nga tëdd bu boobaa nga tëdd ni ngay tëdd sa kër sa côté ndeyjoor nelaw yu xóot garaawul waaye bu dee fajar gi day door day dowaji dugg moom te mënatoo tenir ndax looloo leen daloon kerooga ah, dañu mënul woon a tenir <laughs> waaw moo naa Seydina Bilaal ba looy leen saa saa ne eh, ne ne ne Abu ne Bilaal daal daa toog di toog daa toog daa toog ba julli bi waaj ñëw rek Iblis bersel ko nelaw yi gina <laughs> ñu dem laaj Seydina Bilaal di nettali na moom daa ñëw ba di affaire bi waaj kii rek mel ni daal benn genre kii boo ko dugg ba coono boo xam ne man woon du nelaw daa bi muy nelaw sax yow waaw. yeneen saa saa ñëw nag ah Bilaal. <laughs> mu na ko ah yeneen saa salaam li leen jàpp ma jàpp rek <laughs> li leen jàpp ba ngeen doon nelaw loolaa doon wax keroog naan danger la dañuy ubbi bunt bi yéen au bu ngeen di voyage yi ngeen ngeen ngeen def ay pause ngeen naan bon na kenn l'essentiel na kenn di waxtaan ak chauffeur bi parce que bu ku nelaw quand bàyyi ko loolu du ci dara ay font wala lan yéen pause leen yaa ngi dugal sa yaa ngi yaa ngi teg nit ñi ci danger nga naan lan loola teree pause nga ne yow Paris Lyon moom quatre heures et demie ma cinq heures yi doo ci taxaw fenn ndax yàkkamti baax na <laughs> baax na bés boo këlbitee di nga xam <laughs> walla iyaazu billaah day nelaw waaye nga toog air beeg yooyu ñépp ne teg même bu ñuy wax ak yow da ngay jékki rek di nelaw walla iyaazu billaah kon yi gis nañ ci kon aadaabu kon tegginu tukki wàcc ak fanaan ak euh, li nga xamante ne mooy wastihbaabu suuraa yooyu yëpp gis nañ ko fi ak li nga xamante ne it surtout li mujjee wax loolu dafa am solo mooy julli ni mu amee solo boo xamee ne bu ma nelawee julli ji du ma du ma damay raw bu boobaa doo ko def yeneen saa salaam moo tax keroog da biñ ne biñ nekk ma yeneen saa salaam du ñu noppale ko sonn nañ de mu ne ah man damay ragal fajar gi mu ngi jege waaw léegi kan kon bu dee nag. foog ñu noppaliku kon kan moo ñuy surveiller kan moo il faut mu am ci ñun mbooloo mi koo xam ne day nangoo jël sacrifice bañ a nelaw pour mu man ñoo bu fajar gi dugg see mu man ñoo yee ci la Seydina Bilaal radiyallahu anhu waxoon ne man loolu moo tax loolu dañ ciy jànge euh, possibilité jël réveil ut loo xam ne moo lay yee waaye mu bañ nekk ay sonnerie ay way waaw loolu nañ ciy bàyyi xel waaw ah, ay way moom di la yee loolu problème la waaw defal nodd wala nga def li nga xamante ne yoneen saa sallam li ko doon yee mooy <laughs> as-sa'ih <laughs> waaw bu yuuxukat bu taxaw fee di ah mooy ganaar gi ganaar moo ko mooy day boo ne ganaar ganaaray sax voilà yoneen saa sallam looloo ko ganaar moo ko doon yee waaw dañ nga ne man xaaral man daal gis nga fii nii moom gisuma fi ganaar ana la yomb la téléphone bi duggal son bu neex nga am ko waaw ganaar guy kokoriko ak wala wala ci neex façon yi di nga ko am nga def ko mu lay yee wala nga def aaya alquran wala sax nga def li nga xamante ne mooy ak nodd waaye moom ay ay ay daman saa waajo moom nga xam ne suneri di ngant moom bu kiiwee rek o du moom lay du moom lay njëkk yee de mais gaayee gaayee njëkk a tëb surtout benn waa ji moom mbir mi da ko da koy so <laughs> daa mel ni décharge lay def ci moom affaire bu bu nee kii rek ni muy sursauté te waaje ko waaje ko kii moom mën naa faa nekk affaire bi di kii du ko dégg mu ngi ci nelaw yu xóot <laughs> waaw yooyu yëpp euh, mën naa ñàkk nga def utal as-sa'ih muy ganaar goo xam ne moo la yee iqtidaan bi rasulillah nga roye ko yonent bi alayhi salaam bu dee yoroo ganaar reel waaw waaw saa nag ganaar gi day sab rek moom mu yeewu waaw yaakaar naa nag gaa yoo xamante ne nii boo jëloon réveil bu gën a fort ci réveil yi teg ko seen côté nopp muy mu mu mu mu mu mu muy muy muy sone wala muy nàngam du jóg kooku moom bu yaakaaru ba ne ganaar guy sab ci biti moo koy yee waaye na jël ganaar ñu jël euh, sonwu ganaar buy sab def ko ci téléphone yu bari waaw bu ko defee mu royo ko sunna kon loolu dañ ci jànge mooy ut réveil ak ut koo xam ne burul nit burul kii di nit nit koo xam ne xam nga ne nelawoo nga ne ko ah sawaay ah, waxtu wi buy waaje wala bu dee mënoo ne yeewu ci jàlbeenu waxtu wi te waxtu yi gudd waxtu mu wasa nga ne ko moom fexeel bu ñëwee ba digg waxtu wi nga yeema wala ba mu génn ba tam yaa ngi fi demoo yaa ngi fi te defoo dara te génnoo mu te tamit loolu bu mu la teree def sa réveil parce que waa ji man na ko fàtte ah voilà waa ji man na ko fàtte jekki nga muy gis la rek nga yeewu fekk affaire wala beneen waxtu yu jot mu ne muy suwaay may may pardon man fàtte woon na alors que boo defoon sa moo tax dangay jël say matuwaay waaw julli moom dañ ciy jël say watuwaay sinon yeneen saa tam doon woo wax ah déet du ñu fi kii ka parce que foog ñu am waxtu wi laay bañ ñor mu raw ñu <laughs> waaw jël nañu ay matuwaay léegi nag boo jëlee say matuwaay waaye daa fekk coono ga jàppoon la wax dëgg yàlla yeenañ la yëgoon na sax yeenañ la walla mbir yi songe na de ah, ganaar ga sat waaw sabati na lépp sab sab sabati ba sonn waaye kii yow yëgoo ci dara bu boobaa nag ah manoo ci dara waaw loolu manoo ci dara waaye na jël say matuwaay waaye am na yoo xam ne moom tayif ak tayif la nuit blanche guddi gi bëccëg yépp ngeen dox ko lu nekk ngeen dugg ci nuit blanche Ah, naan seeni meew seeni kii waxtaan ba mu neex leen kii dañuy bañu na julli fajar dix minutes a ci des wala trente minutes ngeen départ te kenn defu ci réveil yeewu onze heures loolu tayef la tudd wala pour tranquilliser sa conscience mu leer na la yow lii manulaa yee nga ñëw teg waaw te boo amoonub liggéey de toute façon doonoo woon def lool doonoo woon nuit blanche guddi googu loolu nag ak tayef la bu la fekkee ki lool mooy na ngeen fexe bu julli ba pare fajar door nelaw waaw kay waaw loolu moom sinon loolu mbiru Taif léegi na niru wallahu ta'ala a'lam kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu daal di ciy teg xadis bi nga xam ne ah ah moo mooy eh, lele waaw kon Euh, li mu wax qaala loola maa loolu gisoon nañ ko xadis biñ nekk nii ne li tax yeneen saa saam samp loxoom euh, noonu teg loxo boppam ci tenq yi mooy nganam ngir mu bañ a xóot ci nelaw bi voilà moo tax dañ nit dara day foog nit ki am ko mais tëdd rek départ non kon teggin yooyu kon gis nañ ko fii wallahu taala alam moo yàlla dañ ciy jële al axzu bil asbaab bi jël ci sabab yi waaw boo bëggee leen da ngay da nga koy waajal waaw yenn heure yi moom boo koy nelaw bu yeboo nga mu leer na léegi julli bi ab julli jot te foog nga def ko waaw bu yeboo nga technique bu la yee <laughs> waaw waaw <laughs> bu dee yow moom leer na ne moom boo pour nga tuuri ndox moom bu sa naq bi feesee say nelaw du neex loolu sax kënut côté santé mën naa bañ a gën waaye daal ah bi euh, euh, yaboo kon bu fi def mu leer boo ma demee toilette bu ñëw tëdd moom de toute ma yeewu yaboo kon nga bañ xool nga xool baa def en tout cas seetal technique bu kurayee waaw ndax julli ji daa am solo kon al imam al hafiz an mu teg ci hadith neuf cent soixante-trois mu wa Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alaykum biddulja fa inna al-arda tutwaa bil-layl rawaahu abu daawuda bi isnaadin hasan addulja as-sayru fil-layl kon al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu ne wa an anasin mu ne bii nag mu ngi koy jële ci sayyidina anas ibn maalik ibn nadr ibn damdam xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu anhu mu ne annahu qaal mu ne qaala wax na rasulullahi dawal yàlla saa saa nee na aleykum bi dulja maa ngi leen di dénk guddi ay eh, dulja mooy tukki guddi maa ngi leen koy dénk fa inna arda ndax li nga xam ne mooy suuf si tutwa dañ koy lem bi layli ci guddi gi waaw mu ne xadis bi rawahu solo na ko Abu Dawud di al imaamu Sulaymaan ibn al-Ash'ath as-Sijistaani afghan la woon d'origine moom ak ñoom Qutayba Balx al-Bal al-Baghlaani Baghlaan bi isnaadin ci sanad boo xam ne xasanin bu baax mu ne Dulja Dulja googu nag li muy tekki moom Imaam an-Nawawi as-sayru layli mooy li nga xamante ne nii eh, mooy eh, eh, dox tukki li nga xam ne mooy guddi loolu ma abdul ja léegi laaj bu njëkk mooy xadis bi est-ce que imam koy solo ñu ne la xadis bi moom dong ci wéet waaw liñ doon gis kenn indiwu ko ci mu ngi ko indi kitaabul jihaad baabun fi dulja mu ne haddathana Amr ibn Ali mu ne nettali Amr ibn Ali Eh? <laughs> keneen a ngi de boo gisee loolu moom war ngaa xam kon mooy tam muy Amr ibn Ali xaritu ñoom imaam Ahmad la woon ah Amr ibn Ali ibn al-Madini Amr ibn Ali ibn Bahr ibn eh? muy as-Sayrafi al-Bahili al-Basri Abu Hafs al-Fallas mooy am Amr Ali al-Fallas voilà al-Basri Abu Hafs moom mi eh, sëriñu waa kutubu sitta ci la Amr ibn Ali al-Fallas radiya mooy sëriñ la ci imaamul Bukhari imaam Muslim imaam al uh, Abu Dawud an-Nasa'i Ibn Maja ak ñoom ñëpp ak Tirmidhi wax na voilà ñoom ñëpp seen sëriñ la directement hmm? qaala mu ne haddathana Khalid ibn Yazid mu ne ki ñu ne mooy Khalid ibn Yazid di Khalid ibn Yazid ibn Jabir al-Azdi al-Ataki rahimahullah Abu Yazid ñu ne Abu Hamza ñu ne Abu Salama al-Basri al-Lu'lu'i al-Lu'lu'i rahimahullah qaala mu ne haddathana Abu Ja'far ar-Razi mu ne ki nettalema Abu Ja'far ar-Razi di Isa ibn Abi Isa Mahan ñi ne Isa ibn Mahan ibn Isma'il Abu Ja'far ar-Razi al-Marwazi al-asl al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne mu ne moom moom mu anni ar-Rabi' ibn Anas mu jël ko ci ar-Rabi' ibn Anas ibn Ziyad al-Bakri al-Khurasani al-Hanafi rahimahullah an Anas bu dégg Rabi'a ibn Anas jàpp na Seydina Anas mooy baayam de ah non non non ah <laughs> ah non ah oui Rabi'a ibn Anas ibn Ziyad al-Bakri ah, al-Bakri al-Basri al-Khurasani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 lëkkaale bunt bi ak suñu téere bi téere bu hadis bi ak suñu bunt bi mooy yonent bi saa salaam téere bi nekk mooy aadaabu sayri wan nuzuli wal mabit wan nawm fi safar wastihbaabi sura waaw fii leen di istihbaabu mooy li nga xamante ne mooy sopp li nga xam ne mooy tukki guddi sinon yeneen saa salaam bu dul woon lu ñu sopp la du ne maa ngi leen di dénk tuddu du ak dunya tukki guddi bu doon ne du mu jox ñu lu tax suuf si kat mooy dañ koy tutwa bil layli mooy distance yi koy xottee ci guddi mooy gën a woyof ne bu bëccëg la bu dee bëccëg naaj wee ngi fi coonoy bëccëg yéeg tàngoor weeg nangam ak guddi gi bokkul en plus guddi gi ci la euh, ci ngay gën a waaw ci ngay gën a féexe bu dee bëccëg bi léegi nag sauf ko dul jag yi mooy lan est mooy guddi gi yëpp borom xam-xam yi en lenn la dafa am ñu ne dul ja mooy premier mooy jaal beenu guddi gi am ñu ne noono mooy fin wu guddi gi sauf que xadis bii nii day mel ni day wane ne mooy lépp lu tax ndax li mu ne fa innal arda tutwa bil layli ndax guddi gi ndax suuf si dañ koy lem dañ koy mooy dañ koy day mel ni distance yi day dañ koy gàttal bil layli bu dee guddi la te layli mooy layli moom guddi gi yëpp la waaw mais waxul nag tukki guddi gi yëpp de mukk loolu yoneen saa saa waxul lool de mooy nekkal ci guddi gi yëpp yow di tukki guddi gi yëpp déedéet déedéet loolu wax na la da ngay da ngay da ngay noppale ko di jël ay pause waaw te dul jag waxoon nañ la gisoon nañ ko hadith cent quarante cinq hein baabul iqtisaadi fi taa gisoon nañ xadiis bi nga xam ne ci la Seydina Abu Hurayra moo ko solo woon radiyallahu anhu ne woon inna bi naan yeneen saa sallam nee na xadiis wa imaamul Buxaari moo ko solo inna diina yusr wala yushaadda diina wala addiinu wala yushaadda diina ahadun illaa galaba fasaddidu wa qaaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwa wa rawha wa shay'in min ad-dulja voilà loolu ci côté jaamu yàlla yi la doon wax ne dee leen dimbalikuloo lenn ci guddi yi ah ci lenn ci guddi gi mooy nga ci jaamu yàlla jamono ji nga xam ne ci nga saware bu dee njaal benn guddi gi sawaroo tëddil ngir récupérer bu fin guddi gi fekk nga sawar voilà mooy jamono nooy leen ci guddi gi wa yaa ayyuhal muzammil qum layla illaa qaliilaa nisfahu aw inqus minhu qaliilan aw zid alayhi wa rattilil qur'aana tartiilaa mooy euh, noonu ngay kii guddi gi mais dul jëg yi moom lay waxaat fii mais dul jëg yi mooy tamit jamonoy sawar la mooy jamono ji nga sawaree ci tukki bi exploiter jaramono loolu ci guddi gi ndax distance yi day gën a yomb waaw daw leen day gën a yomb ko bu dee bëccëg gi waaye waxuñ na nag nga raatale nga maasale guddi gi yëpp parce que loolu moom ay problème kese la lay indi voilà borom Awnul Ma'buud sharh Sunan Abi Daawud rahimahullah moom dane adlajal qawmu bi taxfiif ida saaru bi taxfiifi saaru awwal al wa minhum man ja'ala al-idlaaj sayru al-layli kullihi waaye am nañu ne sayru fi sahar voilà mooy mu ne mooy li ñoo xam sànq que ne buñ ne adlajal qawmu mooy ne bu dee dox nañ daal di tukki ci guddi gi njaal beenu guddi gi am ñu ne nag bon fii idlaaj gi fii mooy dox guddi gi yëpp waaye mu ne wa kaannahu al maana fi al hadith mooy mel day mel ni mooy maanaa ci hadith bi la annahu aqaba aqibahu bi qawlihi fa inna al arda tutwa bil layl bi sighati al majrur ay tuqta'u bis sayr fi al layl voilà mooy li ñoo xam ne day mel ni kon guddi gi yëpp lay wax mais guddi gi yëpp waxu guddi gi ah. voilà mooy partie bi guddi gi boo ci dox rek distance ba nga xam ne moom borom bi dina koy yombal noo xamante ne bu doon bëccëg gi du yombe noonu waaw loolu la lay wax mais tekkiwul na yow jàppal guddi gi yëpp di raatale di maasale noonu voilà mooy bu leen doyloo li nga xam ne mooy tukki guddi euh, bëccëg kese comme li al-Muzahhir wax ne mooy bu leen doyloo ci li nga xam ne mooy tukki guddi euh, bëccëg kese waaye bu ngeen manee tukki leen lenn ci guddi gi waaw ndax eh, eh, ndax day yombal waaw dañ koy yombal nit ki booy dox mu ne eh, day day day dox benn licence foog na lim daw de bariwul waaye bu xoolee ndekete yoo daw na lu bari te moo gën a dal waaw moo gën a dal non seulement bàyyi ma bi ci lay gën a dale bu dee ne fekk mais il faut mu noppala ko ah. waxoon na la il faut ngay jël ay pause gisoon nañ ko ci xadis ba lañ bu njëkk liñ génnoon voilà bu dee ne jamonoy xisb ak jamonoy jadb yooyu di ci bàyyi xel waaw bu dee sawar na aywa mooy ngeen ngeen bu dee guddi gi da a dem di ngeen gis ne lu bari daal di ngeen koy daw kon nag aleykum bid dul jamaa ngeen di dénk tukki wàll ci guddi gi mais pas tukki guddi gi yëpp am na ñoo xam ne euh, loolu du du du dëgg dëgg loolu la ci jublu waaw parce que boo raatalee boo taxit yoneen saa saa même bam ne gars yi dañ leen dem euh, du ñu arrêté nañ dem nañ leen continuer gars yi jekki-jekki biñ sonnee dañ na ko mais yoneen saa saa ah waaye tey ñoo noppalu waay <laughs> waaw mais nag damay ragal ñu sii bi de damay ragal affaire bi daal di ñuy raw de waaw wax da seen Abu Qatada dane woon yoneen saa salaam dañoo xutbaal ne innakum tasiruuna ashiyatakum wa laylatakum wa ta'tuunal maa inshaa Allah ghadan ne leen gis ngeen fekk woof dañu yàkkamti woon quoi di ngeen dox dañuy dox tukki bi seen ngoon gi ak seen guddi gi yëpp te subu salaan ak ngeen di daj dox ku nekk nag daal ut commencé dem waaw <laughs> ah, kay ñuy dox nag bu nekk ci diggu guddi gi nag ci la saa saa doon doon dajjantu waaw bay waaja daanu boobu après bon euh, loolu lépp mooy euh, parce que daa am lu ko waral mooy dañu yàkkamti woon te daa am loo xam ne il fallait ñu def ko mais malgré ça mooy euh, daal dinañuy noppale ko ah, waaw moo tax il faut noppale ko di am wallahu ta'ala a'lam waaw ah. moo tax Imran Seydina Imran dane man dama nekkoon ak yonent bay saa saam ci benn tukkiim waaye fa at lañ naa laylatanaa waaye yow guddi gépp dañ koo ndox hatta ila kaana fii waji suba ba suba di waaji jot nag ah <laughs> arras naa ñu def escale moo tax gis nga dañu def escale waaye nag fa xalabat naa ayununaa de hatta bazaxati shams waaye nag <laughs> suñu bët yi noot ñu mooy ba yéeg nelaw moom ñun ñépp a départ waaw ba ni jant bi daal moo ñu yee waaw ci la doon wax ki njëkk a yeewu Seydina Abu Bakar njëkk a yeewu waaw waaw kon nag après mu ne summa stayqaza Umar Seydina Umar yeewu mais loolu <laughs> la doon yukabbiru di yëkkati kàddoom ca kaw kon loolu mooy de toute façon noppale woon nañ sauf que saa saa mi doon bañ ci loolu mooy jamono jiñ bëggoon a noppale moo jege woon fajar mu ne leen dañu ut matuwaay kon bu boobaa nañu ut lu ñu yee voilà sauf que loolu la ko yàlla bëggoon ñoom ñépp far daldi nana wallahu taala alam kon ci kaw noonu lañu jeexal xadiis bi lëkkaale baa ngoog te loolu it ñuy jàng tamit ba léegi ngëneelu kon tukki guddi moo tax yeneen tubaab yi saa saam daal di koy digle ndax euh, distancing ci mën a xotti ci doo yëg coono bi moo gën moo gën a simple que bu dee bëccëg la en plus euh, oto bi ci boppam jamonoy tàngoor ngay koy dawal oto bu dee oto euh, dabba mécanique ya bi ñu doon wax wala fas wi yépp ci yem xam nga ne di daw ci ci naaj wi moo gën a metti quand te ci ngay gën a dépenser énergie que bu dee jamonoy di ngay daw oto bi ci boppam looloo gën a sedd ci moom moo gën ci moom waaw daw heure yooyu moo gën daw jamono joo xam ne jamonoy canicule lépp di suuf nga xam ne mooy de talibaa ngi tàng jër pono yi nàngam lépp tàng jër waaw def ay canicule loolu daw guddi gi fekk mu sedd suuf sedd loolu ci la non seulement moo gën ci yow mais moo gën ci li nga xamante ne mooy euh, sa dabba moo xam dabba buy dund bu am bakkan la wala bu ko am kon nag ci kaw noonu ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw insha allah ñu jël hadith neuf cent